walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu mbumbustal yi ñu gisoon muy introduction yi gisoon nañ ne kon saar bi moom madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam lu wàcc saar la boo xamante ne nag li tax nag li waral mu wàcc mooy kon su sulxul xudaybiya keroog bi nga xamante ne nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa gént benn gént badure nag bi mu géntee gént bi nekk madinatul munawwara nekk koo xamante ne nii dafa gis bu ci gént gi muy dem makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ànd ak saxaabaam yi radiyallahu anhum ñuy ziyaare kaabatal musharrafa ñu daldi def umra bi nga xam ne ci la gént-gént googale mu daldi koy wax saxaabaam yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu daldi leen yëgal nag ñu ngir ñu waajal ci juróom benneelu at bi ci gàddaayam bi moom alayhi wassalaam fekk nag ci juróom benneelu at bi daa am lu jiitu woon <clears throat> ndax ghazwatul ahzaab romboon na fi mooy waa Makka defoon nañu benn coalition mooy benn mbooloo yu rëy rëy rëy moom ak ñoom waa Makka ak ñi nga xamante ne nii dañoo masa bañ lislaam ci arab yi ak yahuud yi defoon nañ benn gàngoor bu rëy daal di ñëw ne dañuy fay ci lislaam wala ñu bëggoon nag daal di wul woon antu bi loolu amee nag ñu dellu <coughs> yooyu nag xew-xew yooyu ak yeneen xew-xew yu xew yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag ci juróom benneelu at bi nag ci la daldi daldi gént gént giñ la wax léegi mu wax saxaabaam yi yëgal leen ngir ñu waajal ngir dem makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima yónniwaale fi nga xamante ne nii tamit mooy ci kaw gi ci kaw gi wax na ngir ña fa gëm nekk ay arab ay arab muy kaw kaw yi ngir ñoom itam nañu waajal ndax dafa bëgg nu ñu gën a baree ngir mën a dem daldi ziyaare ji kaaba gi même bu dee ne ci loxoy yéefiru Quraysh yi la woon bi nga xam ne nag loolu am na nag ñu takku ba nekk ñu bari waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam li ci doy waar <clears throat> mooy waa kaw gi ñu bari lañ doon jox ay ngànt naan héehée problème am na ndax ñoom niñ ko gisawoon dañ ne waay waa su jóge fi démboo njaay ci ghazwatu bi ñu la wax def coalition bu rëy muy xandaq daal di fiy ñëw fii ngir boomoon ko léegi nan la ñuy waxe moom ne tey nag nañu dem nañu ñëwoon ngir boom leen budul woon kanaal gas kàmbu yu mag yi ñu defoon ci ci mu wër Medina ba léegi ñoom boom nañ leen léegi nag mu bëgg ñu dem ci ñoo ñële daal di dem fa leen fekk leen nag foofu le naan dañuy umra ñoom dañoo xalaatoon ne éé loolu moom ak dee la mooy kaay daal ñoo signé seen acte de mort ñoo ko signé mooy ne daal dem Makka moom mooy faatu nañu loolu nag moo taxoon lu bari ci naafiq yi araab yi ci kaw kaw gi boo kaw gi ñu ne woon ñoom di joxe ay ngànt naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ngay xam ne suñu jur yi ak suñu njaboot yu sew ji ñu fi bàyyi mënuñoo ànd ak moom waaye wax dëgg yàlla amoon na ñu yéenee ànd ak moom ànd ak yow yu mel noonu lañu doon joxe ay ngànt yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di nag génn ànd ak ñi nga xamante ni ñooy al na wal ansaar <coughs> waa ñi nga xam ne ñoo newoon ak moom Medina waaye bi muy dem nag ci yoon wi bari na ñoo xam ne dañ koy dab jóge ci kaw gi ñeneen ñoo xam ne ñoom dëggu nañu ñëw daal di koy dab bi nga xamee ne ci lañ def mbooloo yooyu yëpp nag ñu dem bi nga xamee ci lañuy jege Makka waa Makka yëg leen <coughs> daal di gaawal yónni ki nga xamante ne nii mooy Seydina Xaalid ibn al Walid temps yooyu nag gëmagul woon mu ngi woon ci yéefiru Makka yi mu dal di waajal benn armée bu ndaw ngir dem stoppé ngir arrêté jullit ñi bañ bañ a dugg fi nga xam ne mooy Makka dem fi nga xam ne mooy Qura'ul Ghamim foo fële fa nga xamante ni nii benn buntu la ci buntu Makka yi ci biti mu taxaw foo fële di leen xaar yonent bi alayhi salaatu wassalaam xabaar bi dikkal ko mu daal di laaj ana kan moo leen mën a daal jaarale ci weneen yoon woo xamante ne nii waa Makka ñoom leen gis léegi nag bi nga xamante ne nii ci la kenn ci saxaabaam yi ne ko man deman naa laa utal yoon woo xam ne di nga dem ba jege Makka ñoom duñu la gis léegi nag ci noonu la yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi daal di demee ba àgg benn ndox benn teen boo xamante ne nii moom la ñuy wax Hudaybiya comme ni ñu ko waxe woon Seydina al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma waxe woon ci saxiix imaamul Buxaari mu ne wal Hudaybiyatu bi'run mu ne Hudaybiya ab teen la comme ñu naan déegu ndaayaan wala teenu bàyyi diw ba loolu foofu ci buntu Makka fu tudd Hudaybiya ñu daal di campé foofu nag ba ñu fa newee nag waa Makka jëm Seydina Xaalid ibn al-Walid ñu génnoon Qura al ñu taxaw foofu gisuñ xam ne kon juuy nañ leen ñu daal di daw ba mu ñoom ñu nga wax ko paawu Makka yi kilifaay Makka yi ñoom Abu Sufyaan ibn Harb radiyallahu anhu nag tuubagul woon moom tamit léegi nag waa Makka nag commencé nag bi ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dalee foofule mu ñàkk ndox nag ñu ne ko ah teen bi de daanaka ñiis na dara amu ci la ca jot am lu tuuti la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy barkeel ndox mi di fuur di tëb nit ñépp di naan duy seen kii wëgg seen gëléem yeeg seen xar yeeg seen gàtt yi ñu fa ndaalee bi ñu nekkee noonu nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam <clears throat> daal di nag yónnee ni yónni ku ñu naan ma ñuy wax naan Xiraash ibn Umayya radiyallahu taala anhu al-Xuzaa'i ngir yónni ko ci waa Makka ne ko ngir mu dem yëgal leen ne moom xare taxu ko jóg ñëw fa ngir xeex ak waa Makka waaye dafa ñëw rek ngir ziyaara ci Kaabatul musharrafa di Kaaba gi dafa ñëw rek ngir umra bi mu demee moom Xiraash ibn Umayya al-Xuzaa'i rahmatullahi alayhi gaa yi dégluwuñu ko sax daka lañ ko gis te yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu koy yónni kan ngir dalal seen xel da koo joxaale li nga xamante ne nii mooy gëléemam waaye gaa yi xam nga nu ñu defa dañoo jël gëléem gi lañ ci saase dal di koy nara faat bu dul woon ñi nga xam ne ay alliés lañ woon mook waa waa Quraysh ñoom ñoo bokkoon nekk di Ahaabish yi Ahaabish nag benn montagne bu nekkul ci suufu Makka al-Hubshiyya boobu mag montagne boobu moo taxoon ñu leen doon woowe Ahaabish waaye amuñu benn lien amuñ benn dara lu ñu bokk ak waa Éthiopie déedéet ñooñ ay arab lañu ñoo xam ne montagne boobu nu tudd ñu tudde leen noonu le ñoom nag ñoom comme que allié waa Quraysh lañu woon ñoo bokkoon ñoo bokkoon mbuus ñoom comme que kii ñoom ñoo ci jàpp ne waa leen ko faat ci lañ ko bàyyee mu dem ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu lépp mu ngi toog mu ngi nekk Xudaybiya foofu fële ànd ak ak saxaaba mi radiyallahu anhum wa ardaahum <coughs> mu woolu Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne ko kaay kon yow nga dem Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko a yonent bi alayhi salaatu wassalaam du ne damaa bañ a dem sa yónnent de waaye yow yow umpalewu la Makka ni ñu ni ñu ma bañe ak man ni ma leen bañe man nag bu ma fa demee mooy ñoom dañ may faat de ndax man bu ma demee ci xeex laay def ak ñoom ma fa nekk sax bala may dégg ñu déglu xeex la ñuy def ak te dinañ ma faat ndax amul ko ma fa yiir ci waa Banu Adi gi mu bokkoon ci waaso woowu bokkoon ci waa Quraysh mu ne ko kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyil ma tegtal la koo xam ne moom moom lañ gën a wekk te waa Makka daal dinañ koy wekk te am na fa ñoo xam ne mën nañu ko ko aar mu ne ko kan mu ne ko Seydina Usmaan <coughs> radiyallahu taala anhu al muy Seydina Usmaan ibn Affan ñetteelu xalifaam bi ci ginnaaw Seydina rasulillah alayhi salaatu wassalaam daal di koy woolu Seydina Usmaan ñëw mu daal di koy yónni ngir bu demee waa Quraysh wax ñoom Abu Sufyaan ne leen taxu koo dafa ñëw ngir umra si ngir buñ ko mane may mu umra gaay bam demee nag moom Seydina radiyallahu anhu am benn mbokkam boo xamante ne nii moom moo ko muy abaan abaan moom moo ko mooy muy moo ko moo ko daal di teeru daal di koy yiir ne moom moo ko moo ko yiir <coughs> muy abaan ibn sa'id ibn al-aas mu radiyallahu anhu ndax moom itam mu na tuub léegi nag biñ ñëwee nag Seydina Usmaan ak si wax ak ñoom Abu Sufyaan kilifaay Makka yi li le ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam yebal ñoom nag ñu ne ko waaw baax na waaye yow nag léegi man ngaa wër Kaaba gi yow moom may nañ la nga mën a wër Kaaba gi moo ne leen kan man da ngeen a dof yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk fee ci biti ak saxaabaam yi radiyallahu anhum ngeen tere leen dëkk bi ba pare naan ma man ma wër du ma fu wër lu dul moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam wërul léegi nag ñu xaw ko foo téye nag léegi nag rumeur bi daal di jóg wax yi daal di jóg nag ba àgg ca yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa mu nekk foofu le ca teen boobu la ca Xudaybiya ca ndox moomu la nekkat qutila Usmaan rumeur bi tub ne faat nañ Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah yonent bi alayhi salaatu wassalaam woolu saxaaba yépp ne leen na ngeen dajaloo néew leen fii ci suufu garab gi nekk foofu la garab ga fa ne woon kaay leen ngeen ne gis dee na ñoom dañoo faat ñi nga xam ki nga xam ne moom laa leen yónnee muy Seydina Usmaan waat naa ne man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam du ma jóge fii lulul waa Makka kon tey dinaa ko lijjanteeg ñoom léegi nag ci la woote ne kaay leen ngeen jaayanteeg man ci suufu garab goo gële loolu mooy bay'atu ridwaan nit ñi ñëw di jaayanteeg ñoom <coughs> bi nga xamante ne nii nag ci la ñuy jaayante ki nga xam ne moo njëkk jaayante teg loxoom ci loxo yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mooy Abu Sinan al-Asadi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa si yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëkkati benn loxoom ne sama loxo man loxo bii pour man la man bii laa jaayante man pour sama bopp man rasulillah beneen loxo bi sallallahu alayhi wa sallam pour Seydina Usmaan la loolu mooy jaloore bi gën a rëy bu Seydina Usmaan am ci kaw suuf buñ la ko mësee tuddal mooy lan neel keroog bay'atu ridwaan yonent bi alayhi salaatu wassalaam loxo boppam la yëkkati bu tedd bi alayhi salaatu wassalaam ne loxo bii pour Seydina Usmaan la wallahi saxaaba mu ne bu fa nekkoon moo ko loolu mu amoon ko moo ko gënaloon li ci kaw suuf ak lu ko wër kon nag loolu lu ama am solo la loolu ci la bayaatu ridwaan daal di amee ci suufu garab goo gële nga xam ne alquraan ci biir saar bii dina ko wax laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara di ko tudd ci biir saar bii di suuratul fath